hôpital bi dina baax yóbbu leen fa waa ji seet bu dee jotee ci hôpital boobu la war a deewee dina fa deewee waaw ku yàlla def ne Venezuela ngay deewee ma soo génn Afrique di fa dem de waaw fu mu tudd noonu la walaw kuntum fii burujum mushayyada waaw imaam nag loolu la ci mais aaya bi ginnaa yu gudd na wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah te bu leen yiw lu rafet dalee ñu ne lii de ci yàlla la jóge wa in tusibhum yaqulu hadhihi min indik waaye bu leen ah lu metti dalee ñu ne lii yow ci yow mii lañ jóge di la gaafalew Seydina Muhammad loolu nag mooy ñi nga xam ne fii qulubihim marad parce que eh, loolu te du yéeféer yëpp ah. lii même du jullit ñi am nañuy ñoo xam ne ay xeetu naafiq yi la woon waaw xeetu naafiq yi ñoom ñoo doon wax lii waaw sii ñun bu ñu desoon suñ kër yi lii lu doo ñu doon dal quoi waaw xoolal rek déegi ñu dal quoi xam nga lii problème la ma ne yaa problème quoi lii duñ koy lijjantee nag waaw bu ñu neewoon suñu kër yi lii la bu ñuy ci fekk <laughs> waaw waaye loolu euh, euh, euh, mooy ñàkk seen ñàkk xam waaw seen ñàkk xam law kaanu indana ma mooy gaa yi doon wax seen mbokk ya ci naafiq yi naan waa ñu ngi nii dem ci xare yi daal di fay faat ah bu ñu newoon ci ñun ma maatu woo wa ma qutilu <laughs> te kenn du leen faatoo borom bi ne wax nañ li wuteeg ni mu demee waaw waaw li ñu wax li ñu wax wuteeg li nga xam ne moom moom la mbir yi deme dëgg dëgg dëgg bu ñu yaakaar ne Euh, wax na gis nañ la keroog li euh, euh, Seydina Xaalid doon wax <laughs> ah Allahu akbar ne ne ne man de maa ngi nii toog tëdd sama law faatu di waaja faatu man Ibnul Walid radiyallahu anhu te amul fenn ci sama yaram wi foo xam ne am amul jam-jamu paaka wala jam-jamu xeej wala dóoru jaasi guñ ma dóor Allahu akbar waaw maa ngi nii kon nag fala qarrat ayunul jubana yàlla na bu bë sàppe di di serra <laughs> mooy ten perte yu la quoi waaw ñii ñooy boroom xel boroom kii yu yu yu yu yu feebar yi waaw boroom bi ne wax leen ne hé kul kullun min indillah lépp ci yàlla la jóge gis nga lu neex li ak lu naqari lépp dogalu yàlla la nam mu mooy daw dadi nag ciy teggil lañ doon askanele lu ñaaw yàlla waaye ci moom la jóge asharru minka laa <laughs> ci yow la jóge nee du dellu ci yow waaw lii mooy pas-pasu waa ahlu sunnati wal mooy pas-pas bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaabaani radiyallahu anhum tayaroon leen waxoon nañ fi ku taxaw naan ah bii waaye yàllaa ko dogal fan yàlla dogalu ko moom boo ko def dañ naan man waxu lu am est-ce que wax ne yàlla da koo dogal ça veut ko que waa ji deful dara yàllaa ko dogal ana lan mooy xew ci kaw suuf lu yàlla dogalu parce que sinon da ngaa bëgg a yàlla mbir yi day xew te manu ci tus dañ ko koy dañ ko tee force wala iyaadu billah gis nga lu ñaaw li nga wax waaw. fa maa li haa'ulaa'il waa lan moo dal gaay yi. laa yakaaduuna laa yakaaduuna xawuñu ah, eh, eh, eh, xawuñoo yafqahuuna di nand nand de di am dégg-dégg gu sew xadiisaa ci wax kon aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada al imaam teg ci wa qaala ta'aala Allahu akbar wala tulqu bi aydikum ila tahluka aaya bañ doon sànq aaya baqara cent quatre-vingt-quinze suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ba léegi luy dëgëral lii kene kon mooy euh, ba ñu génn fi ñu génn sànq fi ñu ne woon lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax sib guñu sib tere guñu tere tere nga nekk foo xamante ne ñu yàq épidémie am ngay daw di génn ngir daw épidémie wala ngay ñëw ci foofu épidémie bi am nga fay dugg naan boobu non mooy nag yow boo dalee épidémie bi am fii nga ne comme li ñu premier ma nekk fii feebar koy def dem ba Sénégal ah. lu tax parce que ay namaa takuunoo yudrikkumul mawt fu ngeen man di nekk dee gi ngeen doon daw fii te qul wa innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum voilà dee yéen doon daw pa moom bëkkanteeg yéen Afrique waaw mu loolu la loolu mooy lëkkaale bi mooy boo nee fu am épidémie nga jàpp ne ajoo sa xol ci yàlla waaw te jëlay matuwaay yëpp a waxuñ nga toog fa rek ba pare ñu leen jël benn matuwaay buñ nee takk leen masque nga ne waaye masque lan waaye waaye waaye ñun ay góor yàlla lañu ah masque c'est pour les tubaab ah waaw moo tax it <laughs> nga jekki rek di sëqët waaye saa yi naan du sol su de <laughs> waaw boo amee waaju sinik bu nekk sa moom ne la ah saa <laughs> xam naa boo ñu dëkkee alaaxira nga nuyu ñu waa alaaxira quoi <laughs> waliasu billah non gars yi dadaliñ dox dox lu rek bàyyi leen ko rek day dox dox lu <laughs> non mais bu ko wax loolu ah <laughs> boo demee nga niir ñu àllaaxira boo ñu njëkkee foofu ñun moom ñu ngi takk suñuy masque ak di saaboo ak yooyu quoi mooy en fait li taale suñu bunt bi mooy en fait yow li ngay daw fii épidémie moo fii nga daw mais bi nga dawee kan moo la ne ba nga dawee da nga bu dee ne borom bi daa dogaloon ne épidémie boobu moo lay rey demal ba Freetown boo demee Freetown sax jóge Paris dem Freetown moo lay dal Sierra Leone capitalu Sierra Leone ci sud Sénégal takkaloo ak ñoom Guinée-Bissau foofu mooy Sierra Leone bu dee xamu ngeen Freetown capitalu Freetown ca Libéria takkaloo Liberia pays de l'Afrique de l'Ouest yi nekk ci nga xam ne ñoom son ñoom ñoo ñee mooy loolu mooy lëkkaale beeg aaya boobu en li affaire bi yëpp mooy jullit daa war am aaya bi naan qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana waaw aaya boobu moom lañu war a moom moom xolu bu nekk waaw ci loolu la war a nekk waaw waaye boo ko nelu bu amul sa xol yàqu ko wa ala allahi falyatawakkalil mu'minuun waaw te suuratu tawba qul bi ne waxal yonent ba gis nga yidda naan qul wax leen wax leen gis nga li muy wax qul innal mawta alladhi tafiruuna min <laughs> wax leen ne dee ñeen di daw da leen di daw bii qul lan tusiibanaa lan yusiibanaa waxal ne du ñu dal ci lu naqari waaye ci lu neex illaa lu maa kataballahu lana li yàlla bindoon ne suñu dogal bu jiitu ci ñun yàlla bëggoon ko namoon ko ci ñun dogaloon ko lu jiitu ñun suñu feeñ jamono lool keneen ñuy daal huwa mawlaana moom méngoog suñuy mbir mooy suñu kilifa saytaane du suñu kilifa bañ koy topp ci idéem yooyu nga xam ne mooy tax ñuy bañ am pas-pas bu baax wa ala allah te ci borom bi tabaaraka wa taala dong falee tawakkal yi nay wàkkirlu al mu'minuuna way ngëm yàlla yi lii lé avec yeneen saa sallam lii la ñu bëgg a jàngal lii kese xam ne mbir mi ma ne saway yàllaa fi ne moo fi teg nag sabab yi dinañ sabablu waaye lépp lu ñu sabablu sabablu xam nañ ne sabablu ou sans sabablu nammu nammu yàlla ci ñun mooy ndaw mu neex ñu mu naqari waaw kon wala tulqu bi aydikum ila tahluka aaya bu njëkk bi xam nga lu mu doon wane mooy côté kii daw kii daw ku épidémie am yëgéen ni boo dawee it ay nama takunu yudrikumul mawt ma ne foo daw jaar dee dina leen dab dee dina leen dab kanta aayam yi wala tulqu bi aydikum ila tahluka mooy beneen côté tarjama bi wa wa karahati waaye sib bu ñu sib alqudumi alay yow foo fi am nga leen dugg mu ne la lu tax ci alquran ginnaaw bi mu la teree yow mu nekk fu épidémie am ngay daw ngir nga jër ngir daw épidémie ba jàppal bu baax ngir daw épidémie ba parce que après dinañ ñëw mais waaye bi nga xam ne épidémie bi daa am mais mu mu génn nag mais génnul ngir daw est-ce ci la ne ne waxaatal ma ne la joxoon naa ci exemple sànq xam naa dañ koo bàyyiwul xel waaye bi nga xam ne nañ jël suñu cas bu simple bi fi amoon coronavirus <laughs> ay ay deux mille vingt yi ba ba deux mille vingt trois daanaka waaye yoo xam ne mars surtout mars deux mille vingt moom ci la waa France moom ci lañ tëjoon rë- dëkk bi moom dix mars <laughs> waaw te nii moom ay côté septembre deux mil dix-neuf la jëndoon biir ngir dem Sénégal ah le vingt janvier deux mille vingt début janvier ñu ne coronavirus bi mu commencé na di wër Europe dugg na Italie France dugg na bi waa français naan ay cas contact nangam njëkk affaire bi defee les waa yi bu commencé nag nekk vraiment nag di law bu baax kooku nga xam ne biir bu yàgg bu ko taxaw ñu tëjee bu génnee ah dem Sénégal dañ naan ko eh, eh, eh bokku nga ci parce que dañ ne woon eh, dañoo tere fu épidémie am nga daw di fa génn ngir daw ko dañ naa dañ naa est-ce que looloo ko taxoo da jóg parce que moom ba muy jënd bii kenn xamagul woon sax ko affaire bi existence am sauf que daa tombé jamono ñu war a demee fekk na nag biir épidémie bi am est-ce day génn wala déet loolu dinañ ci ñëw loolu insha allah dinañ ci ñëw ci biir xadiis yi waaw biir xadiis yi ndax benn xadiis kese la waa kooku moom dañ naan ko des fi wala dañ naan ko andil ton bi wala dañ naan ko noo man ngaa dem garaawul léegi boo ko ne demal garaawul lan ngay wax ak xadiis sallallahu alayhi wasallam bi wax ne bu leen bu épidémie amee fenn mu ngeen ko fa déggee bu leen génn di daw di ko daw waaw ah, daa mel di ko daw la wax de waa ji est-ce que yéeni moo doon la waaye attention manoon bu yàgg ba pare bi bi amee moom mu am yéene daw ko tamit am na xam nga loolu benn affaire la mooy dëgg la ba muy jënd bi yem xamaguloon sax li kenn xamaguloon existence u virus boobu wala épidémie boobu waaye ba tombee moom bu war dem daa tombee affaire am mu ne alhamdulillah jamono ji kenn mënatu la am man ma jëndoon billet cinq mois avant léegi nga xam ne bii yi da ngay dugg gars yi foo xam ne sept cent euros six cent euros nga doon gars yi def ko ay deux mille billet aller simple maa ngi nii yéen ñoom alhamdulilah nu ko defee ma ndaw génn na ba aller simple kese laa yëndoon bala ma fee dig nit a dig di kooku moom même bu dee da cee dund ala dëgg la côté boobu moom mooy calculé wu loon bi xamu ko woon mais quand même yéeneen na ko tamit ci affaire bi parce que moom daa jàpp ne day daw. léegi loolu lépp insha allah dinañ ci ñëw wuñ àggee foofu kon suñu borom kii booy al suñu borom ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka loolu mooy kii ñëw bul dëgmal karaahatil qudumi alay foo am épidémie nga fay sànni sa bopp parce que boo fa duggee day mel ni da ngay sànni sa bopp ci lu lay alal te borom bi lool la tere bu leen jël seen bakkan yii leen borom bi defal di leen mettre ci danger di leen teg ci xottu nen nen bu tax ay mbir ay musiba di leen dal bu leen ko def wala loolu bu leen ko def waaw gisoon nañ ci wàllu <laughs> tiyara ji bokkul ak tiyara de mooy gaafal waaw a gisoon nañ buntu boobu waaw am ne buntu bu amoon solo <laughs> waaw waaw nga xamante ne la adwa wala tiyara waaw la adwa wala waxoon nañ la li nga xam ne dëgg-dëgg li nga xamante ne moom la yonent saa salaam bëggoon ci jaam yi mooy nit ki lu man di am moo xam ne mbir yi de toute façon ci mashiatullah cofeelu euh, euh, namneelu borom bi kese laa ji woon malgré tout waaw sabab yi nag borom bi moo leen fi sunnatallahi ci arab ci suuf si loo xam ne li gaa yi ñi xamul naan ko loi naturelle loolu borom bi moo ko fi def waaw que le l'eau à cent degrés que tamit bu demee ba moins cent moom loo gis mu nekk moins cent mooy daa nekk glace loolu ay loi la yoo xam ne yàllaa ko def ci kaw suuf waaw bés boo fekkee cin loo xam ne mu ngi bax nga dugal ci sa baaraam da koy lakk loolu ay loi naturelle boo xam ne bu ñaw a nga jël ko ko sa loxo bi da koy ay loi la yoo xam ne yàlla def mais yooyu yépp léeg-léeg mu am te lam doon waral du am waaw léeg-léeg nit yii ñu la wax nii xanaa Seydina Ibrahima alayhi salaam dugaluñ ko ci safara si safara lu muy def day lakke mais biñ ko ci dugalee ñoom Namruud est-ce que dafoo lakk qulna ya naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim waaw borom bi nee na loi boobu laa teggi moom mi nga xam ne mooy fa'alu lima yurid moom mi naan safara bu toll lakkal moo ne ko safara tay bu lakk yaa naaru yow safara man mi la bind may wax ak yow waaw kuuni baa nekkal bardan sedd waaye bu ne woon sedd mën naa nekk sedd bu ko gaay sedd kese safara si mën naa nekk bu ko gaay mu ne ko wasalaa man ak jàmm sedd boo xam ne day digg doomu du ko gaañ wa salaaman ala ibrahim mii di sama jaam mii di alxalilu waaw kay moo tax lu yooyu waaw borom bee ko fi def saa bu ko neexee nag mu daal di neenal mbir mi waaw moo tax léeg-léeg gaa naan c'est un non lui c'est un ca kaw ay ñaata pii wadd tëll ci suuf ña ci nekk ña nekk ñépp faatu ba mu des benn liir ñu ñëw bi ñëwee ci décombre yi dégg liir bu ñee eh, eh, ñee ngay xool moom kese mooy survivant xam nga loolu loolu daan gaa yi moom ñooñu moom ñàkk na yaa ñàkk mais borom mooy loolu loolu dafa bari quoi loolu nag borom bi mooy def du dara xawul nga dugal sa loxo ci saa safara mu lakk la loolu borom bee dogal ne dina lakk day lakk jamono joojee mais bu ko neexee mu teggi laa adwa wala tuyara waaw amul ak wallaateeg woon ne waa yooyu gi la walla mooy la kaw kaw boo waxoon <laughs> waaw yeneen saa saa am ne laa adwa amul ko wàllaate noonu kese ci loo xam ne nam namm yàlla amu ci mooy li ñu wax ci safara sa safara du lakke lu dul daa fekk nam namm yàlla moom mi dogal ne ci jamono yooyu lay xew mu bëgg boobu it mu xew parce que mën naa def loolu safara mel noonu waaye tey bëggul safara si defal noonu léegi benn kaw kaw bu fa woon na yeneen saa saa mais yeneen saa saa ara'ayta al-ibil takunu fi ar-rama amsalu az fa yaqi al ba'ir al ajrab fa tëju waaye yenn saa sax ne da gis benn gëléem yoo xam dañuy nekk sa war nekk kii waay cëpp cëpp mel ni bëy yooyu ndax ndax ni nekkee en forme am benn gëléem bu jóge ne bu feebar ñëw après ñoom mu feebaram ah. yeneen saa sax ne ko faman ahdal awal léegi euh, yow gëléem ga nga ne moo jóge ne feebar moom épidémie bi am na fu mu tàmbalee feebar bu ne am na fu mu tàmbalee te mu tàmbalee kan moo ko def waaw bon xam ne ah loolu nag yàlla la ko wax mu ne waaw mu ngo waxu la ne wallaate amul non da bëgg wax ne wallaate bu yàlla àndul amul waaw bu kenn yaakaar ne sa tëftëfeeg sa dada fiibar bi mu ngi lal dalalal sa bopp waaw waaw da ngay jëloo jël ay gaayoon nañ naan man de suñu kër ñépp am corona ba des man ñépp te def naa test saa su ne négatif ñépp am man sama soxna ñépp samay doom ñépp te ñoo bokk même kër te ñun suñu bu dee Europe suñu kër Europe yi yaatuwul suñu chambre yi pour que man awma léegi parce que yàllaa dogaloon na yow doo am malgré ne ça sévit chez toi <laughs> loolu kese la waaw ku jàpp na nag ne dee nag moom ci ay logique kese nga ko teg yow yow sonal nga sa bopp ra'aytul manaya xabta ashwa man tusib tumituhu wa man tuxti yu'ammar wa yurami <laughs> waaw bàyyi kaabu loolu la xam Zuhayr ibn Abi Sulma <laughs> mu ne man daal gis naa ne dee xatta ashwaa gis nga silmaxa boo xamante ne nii dañ koo yóbbu foofu ne ma su faa def mu ngi yor bantam gis nga ni muy def léeg-léeg mu jaar direction bi après tourner beneen côté def nii ba nga foog ne fee day mu mu tourner beneen côté mu ne gis naa ne faatu noonu lay def mooy dee la mort léeg-léeg da dégg ñu ne quartier sangam am nañ dëj am na ku fa faatu wala ay dëj ah kër sàngam am na ko faatu ñu naan di ci koñ bi beneen kër bu jàkkaarloo kër ñooñu fële am ko faatu ñu naan déet mu jóge quartier boobu tey ñu dee jàpp ca suba ba beneen quartier am ñu fa faatu mooy noonu noonu nga xam ne mbir yi day mel ni ci xelu ñu xamul dañuy jàpp day asaabu ku mu ne jiix tumit wu na la faat waman tox si ku mu fi mooy nag ah kooku mooy moom la ñuy mooy amul dund nag après ñu naan ak gudd ba waaye bisam dina jot de alhamdulillah bisam dina jot kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawmun wala yawman ala alatin hadba mahmulu kullu ibn unsa bépp doomu jigéen boo gis bu nekk képp ku jigéen jur mooy li mu la wax mooy doomu aadama doomu Hawa boo gis alayhima salaatu wassalaam wa in taalat salaamatuhu même bu dee ne gudd na yàgg na ak muccam ak nekk ci jàmmam ah ñu naan santé de fer nangam de fer moom daa mel ni virus yi moom wuu saway son corps moom ses globules blancs moom xam naa waaw dañuy terrasser rek di dem dañuy terrasser rek di dem waaw moom daal daa mel ni virus yi moom ñi mu ma bokkaloon maas ñëpp moo suul bu suul see doomi yooyee waaye bés a ngi de waaw kullum nu unsa wa in taalat salaamatuhu yawman ala alatin bés dina jot ñu teg ko ci jaag ñoom lañ daan jaag lañ koy yenu yóbbu ko ca almeer bu dee ne borom bi boole na ko ci ñuy suul wax am na ñoo xam ne dañuy faatu kenn du gis seen koor kenn du xam fan la seen yaram ne wala ñu faatoo foo xam ne kenn gisu leen wala ñu lakk ba jeex wala ay gaynde reere leen wala ay tig ay ay ay ay ay ay ay wala ay segg wal iyaazu billah waaw loolu lépp nag kenn du xame ne nit baax na wala boobu mu jëm ñaaw na parce que gay gay décoré rek loolu kenn du ko xame noonu ah déedéet loolu wanewul dara te ne nit ki jéey way ki ñëw mu jugu ñaaw <laughs> gaynde yee xam ne ci yàlla ay gaynde kii ko faat ko léegi kooku nga ne ni mu ni mu euh, reere ko léegi nga ne kooku ni mu faatoo rafet bañ a rafet <laughs> kooku kay ni mu faatoo rafet na <laughs> waaw du naka la faatoo kese lool ngeen di xool waaw wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allah kay summa yudriku allah la borom wax ah. ma ne lii mooy dégg laa wax <laughs> borom bi nee na wa man yuhaajir képp koo xam ne daa gàddaay ah wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila wa rasuulihi képp ku génn waaw génn ca këram ca muhaajiran te xaalam nekk ak la ko yëngal ak lay yéene mooy muhaajiran gàddaay ilallahi fa yàlla tabaaraka wa taala jëm te yàlla wa rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi ñooy cause bi la yëngal bi la yëg dox a jóg summa ginnaaw bu yudrikuhul mawt dee bi mu doon wax aynama takunu yudrikumul mawt daal di dab fii mooy ci nekk ci lu baax ku nekk ci lu yées a jeex waaw moo tax kenn xawul nooy deewe moo tax fexeel ba saa su nañ la ngay nekk ci lu neex yàlla loo xam ne dangay ngay amee yàlla parce que kenn la yàlla waxul kañ la sa bés waaw te ku feebar faatu na ku ne pekelek faatu na waaw loolu la amul benn logique ci wàllu dee amul logique xam nga ci lan la tegu namm namm yàlla kese kese waaw nammu nammu yàlla kese ci nammu nammu yàlla kese la tegu teguwul ci len waaw waaw fa kam min saxiixin maata min gayri illatin wa kam min saqiimin aasha hiinan min addarin lii mooy dëgg ñaata ngay gis ku ne pegelek waaw maata mu faatu min ghayri illatin ci loo xam ne amaluñ ko wopp buñ ko xamal ma ne na ma ko yàgg wax amaana ci suma gi dem na def bilan gis na médecin traitant wam mu traité ko wala fu mu dem bilan bu dee ci fii ci France waa CPAM seen kii ñu yóbbu ko ñu daal di koy defal mi na ne ko sa suukar mbaax na sa cholestérol mbaax na sa poumon sa lépp jar na yoon très bien yow xaw ma doy def mais jàpp ko foofu waaw sa pou yi ni muy battre lépp baax te pas problème de sang problème mu deret amoo ko problème mu ndigg tout rien tous les voyants sont au vert nekk weer nañu masha Allah yow kay lañ na wax waaw les tubaab moom ay masha Allah yu new ci waaye continue continue comme ça monsieur vraiment je vous félicite voilà amaana bés boobu wax nañ ko te reerewul reerewul fenn ci àddina bi guddi googu ndax balaa reer jot suul nañu ko waaw faatu na bañ yóbbu ko ci morgue yi bu dee ña yore morgue kon fa kam min saxiixin ñaata ngay gis ku ne pekkale mu faatu ci loo xam ne xamaluñ ko wopp bu ñu ko détecté waaye wa kam ñaata min saqimin koo xam ne dafa feebaroon ba ay mbokkam daal di am da ñàkk yaakaar ci moom que nit yi jàpp nañ ne day faatu bu dee ko am soxna na soxna yaa ngay jooy doom yaa ngay jooy bu ñëwee gis seen baay dugg seen néegu baay wala hôpital bi ñu ko hospitalisé ñépp di jooy jàpp ne ma ne dañuy ñàkk ndey ñii dañuy ñàkk baay ñii dañuy ñàkk euh, euh, goro ñii dañuy ñàkk tante ñii dañuy ñàkk lu la neex frère cousin xarit waaw waaw gars yi naan ko yow phase finale nga ne sa cancer bi ko dal médecin yi ne phase finale la ne xanaa kay di ko topp nii rek di ko toppatoo nii rek ba keroog muy dem waaye li ko dese matatul sax une trentaine de jours <laughs> loolooy pronostic kese lañ <laughs> waaw waaw bu dee ñu xel ñoom ñooy jàpp seen xel di kii li njëkk a faat que moom mu ngi xëy di liggéey di dem waa di woote waaw allo waaw waaw euh, waa médecin médecin chef bi laa bëggoon jot. waaw c'est monsieur c'est monsieur Thiaw oui oui euh, euh, oui c'est mon père qui est hospitalisé là-bas waaw ah, oui, oui, oui. après mu paas la léegi yow boo dof la foofu nga jàpp na yow pas de lay njëkka dee attention ah loolu nga moom erreur la <laughs> wakkat min sa qiimin ñaata gu wopp nga gaa jàppoon ne phase la ne bu dee gaa yi nga xam ne dañ doon ëwi ndombo di takkalaate ñu ne dañ teg ci ndombo yi ah dañu xam ne rek gaa yi commencé war nañ laa commencé miraas bu dee ñoo xam ne yaruñu amuñ yarub diine ku nekk ngi waajal laata sax ngay feebar phase finale ah. laal kër gi ku ciy teg loxo ñu ut ay ay ay kalaan ñépp dank nañ fanaanal dem nañ ci maama ni mën a tus di di di baatin ba moom bañ ci commencé cuuki moom yàgg na waaye il suffit pas bi concrétiser sa mort rek bu ko defee nag <laughs> ñu sulli jaas yi rek soogante rayante ba kàmbale ci ñu bari ñu xamante ne mbiru àddina kese leen euh, moo leen yitteel wal iyaazu billaah ci ñoo xam ne borom bi moo leen boole ñu waroon a doon yëwénal fa aslihu bayna axawaykum ñu ñëw di yàq seen diggante mbokkoo ndax alalu àddina ñoom ñu ngay waajal di xaar paa bi dee mais gis nga buñ dox doxloo ñoom ñëpp paa bee leen di suul après waaw parce que wa kam min saqimin ñaata nga gis ku feebar ba gaay ne phase terminale après waaye du dundaat ah. voilà te loolu moom ñu bari cas bari nga ciy dégg nga ñaan diw mais gars yi dañ woon fii saa yi c'est fini mais waaye yow saa yi depuis lañ ko waxoon mu ngi fii ba léegi di dund di dem di dox ci soxla te gars ne woon nañ la ko doo génn weer wi d'ailleurs le médecin qui le suivait à l'hôpital là il décédé il cinq ans saa ngi fii moom ba léegi moom di dox ci loolu moom dafa bari. xaddis wala alaj la wax kaay yi bari kon loolu la ah. lii mooy li nga xam ne mooy liy dégg waaw kon nag imaam ci gàttal ñaari aay yi di leen indi bële ngir wanne euh, fu ngeen mën a daw làqu ak fu ngeen mën a nekk bu seen heure dee jotee dee dina leen fekk kon bu épidémie amee fenn sariya ne la bul génn foofu di daw épidémie bi parce que yëgal ne bu dee dee ngi ngay daw fii wala épidémie bi man nga dem feneen mu borom bi jox la ko bu dee namoon na ne dañ ko am waaye bu fu épidémie am bu fa daw dugg mu ne wala tulqu bi aydikum ila taxluqa borom bi moo ñu ne bu leen sànni seen bopp ci lu leen di al bul fekk foo xamante ni waaw épidémie baa ngi fay def ay ravage nga ñëw daal di nga fa dëbëj waaw bu ko def te loolu ci boppam doxal ñaari côté yépp loolu mooy ak tawakkulu ala allah ndax ki ko jàngale mooy rabbu samaawaati wal ard mi nga xam ne ci moom lañuy ñuy wàkkeeru wa ñu jàngal lii moo ndawam bi alayhi salaam jàngal la adwa wala fiira kon nag fii lañuy ñuy yem bii di insha allah ñu gis benn xadis la indi muy xadis bu gudd xadis bu gudd boo xam ne soit soit dañu koy kii bu gaaw après ñëw ñu njàngat wala bu ñu koy waxaal la ñuy defaale njàngat bon loolu j'ai pas encore décidé comment on va faire comment donc on va procéder loolu dara laa ci wóoral lu yàlla def muy noonu insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina